gisoon nañu lan moo tax ñu tudde ko noonu lan moo tax xare boobu ñu koy woowe Xunayn waaye gisoon nañu tamit lan moo tax ñu koy woowe Hawazin te gisoon nañ li nga xam ne moo ko waraloon ca ci lañ newoon te mooy ne waa Hawazin dëkkoon Taayif ak waa Saqiif ak waa Bani Jushan waa Bani Nasr ak ñoom ñépp ñu bari ci ñoom bokk dañoo dajale woon ngir xarit aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu ubbee Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takrima imaam al-Waaqidi day nettali bi sanadin da'if kene ñoom ñii di waa Hawazin ñoom yàggoon nañoo waajal xare bii yàggoon nañu di waajal xare bii nee na paase nañ at passé nañu at ñoom waa Hawazin di préparer wu nekk ci préparer tifu dajeek alayhi salaatu wassalaam laa lekk moom ci xare ah. ndax rawatina mu ne bi nga xam ne ci lañu dégg ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, waaye lii dafa da'if lii nii wérul parce que le ñoom de biñ yëgee na yonent ma alei saatu salaam mu ngi ñëw dañu foogoon ne du dem ci waa Quraysh waaye ci ñoom lay dal mooy avant bi fatku Makka di am te loolu gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam ci boppam dafa ñaanoon ne buur yàlla na nëbb xabaar yi noonu Quraysh yi bu dee noonu Quraysh yi kay ñoom la mais ñeneen ñi tamit c'est pareil bu ko kenn yëg mu muur seen bët yi nëbb xabaar yi ba duñ agsi ci ñoom moo tax loolu wérul wa qad rawaahu al Hawazin li dëgër mooy lan mooy kene ñoom fi ñu waajale mooy bi aleyhi wassalaam daldi ubbee Makka comme ni ñu ko tudde woon walillahil xamdu wal gisoon nañ ne ki leen jiite woon mooy Maalik ibn Awf an-Nasri mi nga xam ne moo ne woon seen jiit dajale kon ci butuuni Hawaazina ak ay tribu yu mel ni ñoom waa Banu Jusham am na nag ci waa Hawazin ñoo xam ne ñëwuñu woon comme ni ñu ko tudde woon muy waa Kaab ak waa Kilaab bokkoon ci waa Hawazin batnaani min Hawazin lam yaxdur lam yaxduru alxarb alxazwa ñaari néeg yooyu ci Hawazin clan yooyu ñoom ñëwuñu waaye gisoon nañ ne ñu ngi woon agsi woon ci riwaaye imaam Ibn Isxaaq bin yasaar raxmatullaahi aley ci fi nga xam ne fi la doon tudde ñi composé woon les grandes figures kilifa yi nga xam ne Maalik ibn Awf réussiroon na keroog daal di leen mobiliser te ñooñu mu tuddoon ci waa banu Jusham Durayd ibn Simm shaykhun kabir mu tuddoon ci Durayd ibn Simm gisoon nañu ko muy mag moomu nga xam ne li ñu soxla woon ci moom mooy xelam ak expérience am de guerre waaw ndax kaana wa kaana shaykhan mujarraba ko amoon expérience la ci wàllu xare moom Durayd ibn Simma waaye fii nag dafa newoon mage dafa mage woon lool nekk à mobilité réduite foofu la ñu yemoon ñu waroon a continuer ba léegi nekk ci li waral xare Hawazin ak nan la ko alayhi salaatu wassalaam daldi yége kon ginnaaw Durayd ibn Simma ba léegi ci riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abi mu ne wa kaana kon bi mu waxee ne durayd ibn simm ci waa bani jusham mu ne wa fi saqiif sayyidaani lahum mu ne kanta saqiif mooy tribu bi gën a siiw Taayif ñoom ñu indi seen ñaari kilifa yu mag ci sanguwaa saqi saqiifi keroog Maalik ibn Awf sayyidu Hawazin fexe na ba mobiliser leen boole leen ci mu ne wa fi lahlaafi qaarib ibn aswad ibn Mas'ud ibn Mu'attib ci seen alliés yi ndax arab yi loolu la woon dañ doon nouer ay alliance yu bari entre tribus yi ak clans yi ba léegi diplomatie c'est ça waaw réew yu bari da gis réew yoo xam dañuy séq ak jàmm am ay accord waaw d'entraide mutuelle et de défense mutuelle comme ci xar bu fii nga gis OTAN waaw l'organisation du traité atlantique nga xam ne ñoom dañoo bokk loo xam ne ay accords yoo xam ne ñoo ko bokk loolu nag bañ koy def c'était contre l'URSS contre al ittihad soviétique contre l'union soviétique waaye ba léegi mu ngi am même bu dee ne Union soviétique wadd na quatre-vingt-neuf ndax seeni intérêt dafa deñagul te bu URSS deñee la Russie mu ngi fi ba léegi waaw nga gis côté Russie tamit ñu am seen traité boo xam ne de défense commune commune traité de défense commune boo xam ne pays soviétique Euh, euh, euh, l'Europe central daanaka sax ñépp a ngi fii léegi waaye surtout ak ay Kazakhstan ak dëkk yooyu nga xam ne min Asia nga dem Afrique day am loolu Union africaine même bu dee c'est pas <laughs> du ci même kii bi gabar yi nga dem feneen ak yooyu mooy yooyu arab yi loolu dafa yàgg am ci nit ñi nga xam ne daanaka ku ci am problème keneen ki day obligé day far nekk farata ci moom mu daal di lay ñëw dimbali si comme ni ñu gisoon ne alayhi salaatu wassalaam loolu la traité de Médine loolu la doxaloon ak al yahuda bi Madina bil Madina juif yi ak Médina foofu loolu la amoon ak ñoom waaye loolu la amoon ak ñi nga xam ne ñooy waa Xuzaa ñi nga xam ne seen dal ci seen kaw moo waral al fatxu al a'zam makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne kon wa fil axlaafi ci seeni alliés ñoom waa hawazin bokkoon na ci kilifa guñ naan qaarib ibn al aswad ibn mas'ud ibn mu'attib muy qaarib di doomu ku ñuy aswad aswad di doomi mas'ud mas'ud di doomi mu'attib mu ne wa fi bani malik dhil ximaar subay' ibn al harith bokkoon na ci waa banu malik tribu la tamit waajoo xam ne moom lañ doon wax dhul ximaar mooy dhul ximaar turam doon Subay'a ibn al-Harith di doomi al-Harith wa axuhu ak frère Ahmar ibn al di Ahmar di doomu ko ñuy wax al-Harith ak kan wa jimaa'u amri an ila Malik ibn Awf an mu ne kant après ñii nag ak ñan ñeneen ñi mooy ñii nii ñépp biñ dajale ñi tudd ñépp ñim tudd bari na boo pàttale ko jataay bee weesu fajtamaa ilayhi maa hawazina saqifun kulluha mooy hawazin ñi jot a ci ñoom ak waa saqif ñoom ñoom ñépp waaw ak nasr jusam kulluha wa sa'd ibn bakr wa min bani hilaal wa hum qalil te bariwul ak ci waa banu jusam waa Jusham wax nañ leen ak axlaaf yi ak ñi nga xam ne ñooy waa Banu Malik ak ñi nga xamante ne euh, mooy mooy Zul Ximaar ci waa Banu Malik Zul Ximaar ak ki nga xam ne mooy frère am di Ahmad ibn al-Haris léegi nag bi ñu dajalee ñii ñépp ak ñoom Durayd ibn Simma mu ne wa kaana wa jimacu amri nnaasi ila malik ibn awfin nasri léegi nag mbiru nit ñi ci loxo kenn lañ teg mu jiite arab bi yépp ñii ñépp kan moo leen di jiite ñu d'accord malik ibn awf an nasri yi daal di koy jiite eh, jàpp ko moom dinañ ko trouver tout au long nettali bi insha allahu taala léegi mu ne ba léegi ñu ngi kon ci riwaaya imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aley mu ne fa lamma ajmaca sayra ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xatta maca annaasi awlaahum amwaalahum wa nisaa'ahum wa abnaahum mu ne bi nga xam ne nag ci la jël décision moom Maalik ibn ginnaaw bi mu amee les hommes moom am na leen on parle pas de guerre sans homme et il a réussi de mobiliser Saqif tout Saqif waa Taif foofu daanaka Saqif moom ñoom ñépp la yóbbu sauf que foofu Hawazin gim bokk ñaar ñu mag ñaari batnu yu mag d'accorduñ ci moom ànduñoo moom waaye mobiliser na waa Jusham ak ñeneen ak ñeneen kon ay homme am na ko bi nga xam ne nag mbir yépp nag dellu ci loxo moom Maalik ibn Awf an-Nasri mu jël décision pare nag ngir dox fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fan du xaar mu koy dal si ndax xam na ne de toute façon ñoom jàpp nañ ne ci moo ci ñoom la jëm ginnaaw fathu makka wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana idin bi makka mu ngi makka di ko dóor ubbi bi nga xam ne nag ci yooyal décision wu dox jëm ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu boole ak nit ñi am waalahum mu mu ne nit ñi gaa yi génn dem ci xare bii nag ah yéen ñépp mu dajale ne ku nekk na nga génne li nga am ci alal yépp wa nisaahum seen jigéen ñi nañ génn wa abnaahum ak seen doom yi xare bi bu kenn tey kuy ñëw ci xare bi lu dul ne ku ci am doom na génn ànd ci ku ci am alal na alal ji indaale ko xar yaak bëy yaak la nga yor lépp sa gàtt ya lan lépp génn waaw sa soxnaak sa ñaareel bu dee boroom ku ku polygame laak lépp ci yem indil ñépp bu dee benn nga di benn bi waaw boo indee loolu nag ah ak seeni doom doom yi wa wa abnaahum waaw ak seen doom yi hmm? <laughs> te am na riwaaye bu ne gis nga Maalik ibn Awf Maalik ibn Awf du du gaa yi rek la la ah? ah non non Malik ibn Awf a mobilisé plus que ça nga ne ma comment ça comment Malik ibn Awf hein a mobilisé plus que ce que tu viens de dire ma ne la am na riwaaya bu leen yu ne te kat gis nga Malik ibn Awf waa Hawazin waa waa waa Ghatafan hein ak ñeneen sax daal dinañ leen fexe ba mobiliser waaye problème bi <laughs> waa moom lu ñuy def fii hein waa Ghatafan ana def fii ah loolu nga ne ma mais léegi yow bon ban riwaay ma wax lool. Hmm? nan la riwaaya boobu nag fii a'la darajati sihha nga xanaa julli ngi li may wax léegi <laughs> Seydina Anas ibn Malik moo ko solo radiyallahu ta'ala an boobu mu ngi ci saxiixu ala darajati sihha mooy na li gën a kawe loo mën am xadis bu wér hein walaysa fi lkutbi asaxu minhuma ba'da alquraani wa lihaada quddima mooy ban téere mooy yan téere walaysa fi lkutbi li boroom alfiya bi wax imaam as-Suyuuti raxmatullah aley walaysa fi lkutbi amul ci téere yi existé asaxu minhuma bu gën a wér ñaari téere yi mooy ban saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima ba'da al-Qur'aan après al-Qur'aan amul téere bu leen a wér mu ne wali haalaa looloo tax quddimaa ñu jiital leen ci yeneen téere yépp ñoom ñoo jiitu laa laa kutubu sitta ñoo ci kaw waaw sitta mooy yan mooy eh, eh, saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi al musnad saxiix ak ban ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj loolu mooy dëyu jëkk yi ci des mooy sunanul arbaa sunanu imaamu Abu Daawuda imaam at-Tirmidi ak imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja voilà loolu mooy six la kutubu sitta voilà boo ci boolee Muwatta ak musnadu imaamu Ahmad yow moom loolu de boo leen lool doon lool moom ku leen xam yaay raw sa jamono <laughs> waaw koo xam loolu lépp ko xam naa wax de pas mokkal rek di dem mokkal bi sax lu am solo la waaye ku mokkal loolu moom dangay fexe nag li ci biir nga xam ko ndax kat wa xadiisi bi ixtisaari an fahmihi ka mathalil ximaari li boroom alfiya bi wax ba léegi nga xam ne day yenu di ko jàng di ko mokkal xam mbir yi noonu texte waaye nag moom daal ci la yem képp kantaa di xam li xadiis yoonam newu ci du préoccupation hein mu ne kooku ka mathalil ximaari mook mbaama yem subhaanallah monsieur saa yow kan moo la imam Suyuti ma wax li yow wax yi say wax la say wax lay niru quoi parce que yow moom eh saa yi loolu lan lañ koy wax sans sonte moo quoi ma la kan moo la wax samay moo <laughs> mais de am nga Alfiya Suyuti rahmatullah alayhi amoo amoo léegi dama nga jëndi ko wala kat demal Google Cheikh Google boo ko tapee dina la ko génneel ca biir dinga fa fekk lii ma la wax wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamathalil ximaari yenu ko to xadiis yen ci lool képp exclusivement ci lool képp yax bi kese kese kese kese li muy wax sama yoon newu ci taluma loolu man daal naa ko mokkal képp kooku en général sax euh, euh, euh, yéeneem baax parce que c'est pour gondi fu mu nekk bu ne si xadis bi lii la xadis boobu xam naa ko d'ailleurs rawaa al Buxaari qaala xaddatana Ali ibn Abdillah qaala xaddatana Azhar an ibn Awn qaala anba'ana Hisham ibn Zayd ibn Anas an anas ibn malik anhu annahu qaal rek wax sauf que problème bi mooy loolu rek la ca xam di nga ko nee xadis teel daal tem sax mu xam numéro xadis yi wéy ki man lool kay na nga fexee xam nag li ci biir ma ne la lool sax e, yem ci kepp sama yoon newu ci kooku mook mbaamay lu tax mook mbaamay nuru parce que moom dafa yor lu précieux nga ne ma loolu nga jàpp mais alxuraan ko wax te lan moo gën a fat yow di nga wax alxuraan di tudd teggin dinga di nga wax alxuraan di tudd teggin alxuraan bi nga xam ne moo gën a teddalu exister ci boppam ndax kàddu borom bi la subhaanahu wa moo ne ñi nga xam ne masalul ladina xummilu tawraata thumma lam yaxmiluhaa ka masalil ximaari yaxmilu asfaara bi'sa masalul qawmi alladhiina bi'sa masalul qawmi euh, alladhiina lan la waxati euh, mi bi'sa masalul qawmi alladhiina euh, subhaanallah day wax foofu mu ne masalu lladiina xummilu tawraata summa lam yaxmiluha mu ne misaalam ñi nga xam ne dañ leen a joxoon tawraat waaw mu yahuudi ñu jox leen tawraat xummilu tawraata dañ leen a wax li ci kaw ko moo tax gis nga nag dafa wuteeg alxuraan ñun alxuraan deful ko xummilu ko seen dëgër bopp tax na gis nga expression bi alxuraan utilisé xummilu lo mooy loolu ci boppam dafa diis lu luñ lay loo xam ne dañ la cee dañ na la ko aywa li ci biir na ko appliquer mais gis nga baat bi wute naag ah li li mu wax fële ci jullit ñi ne dafa yónni ci yonent bi alayhi salaam wa anzalna ilaykal mooy dañu wàcc ci yow Euh, li nga xam ne euh, euh, mooy bi muy wax xadiis yi ndax loolu xadiis yi lay tekki li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim ngir nga leeral nit ñi li nga xam ne moom lañ wàcce ci ñoom waaw kanta juif yi moom xummilu tawraata waaw wu ñoom dañ leen koo yen parce que dañ ko doon bañ a yenu waaw dañ ko doon bañ a yenu luñ leen mooy lan ñoo xam ne lu leen borom bi wax daanaka ñu ne ñoo bañ ah <laughs> léegi nag moo tax mu ne ñooñu nag gis nga moo tax ni eh, ni mu mel ci ñoom ndax defuñu ko gaa ñu bari ci ñoom pas ñépp eh, eh, tawaan waaw tawaan dalaa neex déedéet dañ koy def ndax lan parce que amatuñ pexe mu ne ñooñu noonu ñu bañ ñu ne leen yi aywa jë jëfaleen li ci biir ngeen yenu ko def ñu bañ waaw thumma lam yaxmiluha ñu bañ ne duñ ko duñu dera luñ ko du def eh, tawraat bi moom lu baax rekk ci ne mais duñu ko def mu ne ñooñ ka masalil ximaari yaxmilu asfara ñu ñoog ay mbaam yu yenu seen misaal mooy misaalu mbaam yoo xam ne mbaam moo xam ne dafa yenu ay téere ay téere yu am solo mu ne bi sa bi sa ñaaw na masalul qawmi alladhina kadhabu bi aayatillaahi wala bi aayatillaahi la yahdi al qawm adh-dhalimin loolu la wala loolu suuratul jumaa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi almaliki alqudusi alazizi alxakim mu ne bi sa ñaaw na masalul qawmi misaalum nit ñi nga xam ne gaay nga xam ne alladina kaddabu dañu wedd bi aayaatillaahi ci aaya yàlla li wallaahu te buur yàlla laa yahdi du gindi newu fi di gindi alqawma nit ñi nga xam ne ñoom ñaa xam ne alzaalimiina ñooy tooñkat yi kon affaire yi lool la ah. kon mbir mi du du wax ju duur noonu la suñu boroom moo ne ñooñu noonu la ñu kon liñ lan lañ doon wax foofu mooy yow sa lii nga ne Malik ibn Auf non seulement il a mobilisé Hawazin mais il a ak ñiñ tudd mais il a plus ma ne la xadiis biy wane loolu fii ala darajati darajati sixati la ne nga ne ma léegi lan moo la koy ma ne la xadiis mu ngi ci saxiixayni mooy xadiis seydina anas ibn malik mu ne jamaa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam naasan min al ansaar ah noo du xadiis boobu bi ci kawam la bi ci kawam la dane na Anas ba léegi moo ko solo dane lamma kaana yawmu Hunayn iltaqa Hawaazin wa ma'a nabi après mu wax ñi mu ëndi ñi mu indi non non non non je je juum fois <laughs> pas bi ci kaw mais bi ci suufam ndax xadiis yi dañoo niroo xadiis yi ci boppam ñoo niroo ndax lamma kaana yawmu Hunayn la noonu la ñaari xadiis yi yépp noonu lañ commencé lool moo tax mu juum ci mais bi bi bi ndax boobu imaamul Buxaari rahmatullah bu dee riwaaya wax naa imaam Muslim solo na ko imaamul Buxaari Seydina Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim al Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar mooy Bundaar qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Muaaz ibn Mu'aan qaala haddasanaa ibn Awn mooy ibn Awn an Hishaam mu jële ci Hishaam ibn Zayd ibn Anas mu jële ci Hishaam di doomi Zayd ibn Anas ibn Maalikin mu jële an Anas ibn Maalikin waaw muy sëtu Seydina Anas mu jële ci maamam di Seydina Anas ibn Maalikin radiyallahu anhu annahu qaala lamma kaana yawmu Hunaynin aqbalat Hawaazin wa Gatafaanu wa ghayruhum voilà mu ne aqbalat dafa dëgmal si hawazin waa hawazin wa ghatafaan ak ghatafaan wa ghayruhum ak ñeneen ñu wuteeg ñoom nii kon gis nañu ah kon léegi ah gis nañu kon que ne kon ndeke kon gaay mais te Ghatafaan gàndum prix la eh, yaa ngi fàttaliku <laughs> Ghatafaan mais Ghatafaan ibnu Awf daal di daal di lay nag waaw ñoo ñépp la drainer léegi nag bi mu demee noonu nag mu ne leen nag léegi la chose à faire dajale leen seen alal yi ngeen indaale ko waaw moo tax Seydina Anas ci riwaay bi ñu wax sànq nekk saxiixay ni mu ne mu ne xoolal lan la wax mu ne lamma kaana yawmu Hunayn aqbalat Hawaazinu waa Gatafaanu wa ghayruhum bi ni'amihim wa daraarihim waaw mu ne Gataf <laughs> euh, Hawaazin ak Gatafaan dañoo agsi dëgmal ak seen alal yépp seen jur gi seen jaam seen jigéen ñépp lañ génne gis nañ ci riwaay maam li ñu saax bi ak seen doom yi loolu la leen Maalik fu Awf wax ne leen dajale leen seen doom yi waaw kon fa lamma ajmaa bu ñaatee ci riwaaya imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne bi mu dajale bi mu jëlee décision ngir dox jëm ci yonent bi alayhi salaam mu ne nit ñi nag dajale leen hatta ma'a an-naasi amwaalahum mu booleeg nit ñi seen alal yi wa nisaa'ahum seen soxna yi wa abnaa'ahum ak seen doom yi fa lamma nazala bi awtaasin ijtama'a ilayhi naas bi mu agsee awtaas mu taxaw mu taxaw nit ñi daal di koy ñëw nag daal di dajale daal di wër nag wër ko waaw moom Maalik ibn Awf an-Nasri léegi nag ma ne la est-ce que am nga loo fàttaliku <laughs> ci jataay bi weesu bi ñuy wax xare bi nan la tudd bi ñuy wax xare bi nan la tudd ñëwoon nañu ne xare bi dañ koo xamee lan Hawazin waaye dañu koo xamee lan Hunayn Hunayn ndax lan ndax fala ame masoo dégg ñu naan ghazwatu Awtaas waxoon naa la am na yeneen tur yu ñuy woowe xare Xunayn waaye dañu koy bàyyi ba agsi ci xew-xew bi ak la ca topp bi mu agsee moom ma Maalik ibn Awf ànd ak armée bi ànd ak seeni doom ànd ak seeni soxna ànd ak seeni alal te lool alal temps li ëpp mooy jur ji la troupeau yi mu ëndi lépp bañ agsi Awtaas ñu taxaw ñu ne la xare bii dañ koy woowe tamit ghazwatu Awtaas en fait xam nga lu tax parce que Maalik ibn euh, euh, euh, Awf gis nga bi ñëwee ba Awtaas ñu taxaw nii xare bi du fii nii la amee du Awtaas dëgg bërëb bi tudd Awtaas ndax après dañuy continuer dem ba ndax Awtaas ak presque benn la tellement ni ñu jegee mooy dañu jegee léegi ñoom ni mu demee mooy dañoo dem Hunayn na bërëb la mooy mooy comme manaan xam nga taxawal <laughs> mooy xam nga ñun suñu mbir yi euh, euh, bu ma nee ban ban ban gox jox Sénégal kii kii yi comme ça nga comprendre loo xam ne presque bërëb yi léeg-léeg dañ leen di woo même chose ndax dañoo takkaloo te dañoo jege ñoom xoola gaa yi nga xam ne jàmm gën jàmm gën paa bu bu bu bu bu ndar bi ak Kaolack Kaolack dafa mel ne na jàmm gën ak ndar mais jàmm gënu Dakar bi nekk ci banlieue bi. côté caaroy azur yooyu xam nga bu ma jàmm gën ak jagsaaw xam nga jagsaaw ak jàmm gën daanaka ñoo taqaloo mooy le fait ñu taqaloo noonu léegi xare bi daa commencé fii muy bërëb buñ naan Hunayn même bu dee ñoom romboon nañ Awtaas avant léegi bi déplacement amee ñu déplacé ñu ñuy xare ba déplacé wu fi nga xam ne mooy Awtaas te même xare bi la moo tax ñu naan ghazwatu nga dégg ñenn ñi di ko ber naan ghazwatu Awtaas naan ghazwatu Hunayn waaye à biir benn affaire la même ghazwa am na beneen xare boo xam ne am na ñoo xam ne dañ koy woowee ghazwatu Hunayn muy ghazwatu Taif mais ghazwatu Taif mook Awtaas bokkuñu parce que ak Hunayn ci benn mooy côté benn côté boo ko xoolee benn côté bokkuñ boo ko xoolee beneen côté ñoo bokk ndax lan mooy Hunayn xare bi bi mu tàmbalee gars yi bi mbiri taree ñu ñu ñu ñu ñu Awtaas la mujjee après ñoom ñu daw dem Taayif yonent bi alayhi salaatu salaam fekk leen Taayif nag mooy même xare bi suite suite succession xare bi moo indi ñetti affaire yooyu Hunayn Awtaas Taayif voilà nga gis nag ñu naan waaye léeg-léeg nga gis xam nga loolu doon nañ ko bi ñuy gis ñaata xare la yonent ma lay saab saam xare ñu naan la am na am xare yoo xam ne dangay gis benn tour la ko lenn ci boroom xam-xam yi woo am ñu ko woowee deux tours ndax lu wuute waxo gisoon nañ Uhud ginnaaw Uhud juste après Uhud amoon na beneen xare ah boobu am na ñoo xam dañuy boole xare boobu ne non benn la ko waaw mooy ba aaya mu wax naan ñi nga xam ne nit ñi dañoo ñëw ne leen inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil voilà mooy ne gis nga loolu nga xam ne mooy xare boo na ñoo xam ne dañuy jàpp ne moom Uhud benn la ko waaw alors man nga ne dëgg la ndax lii ak lii fii nag moo am mooy Hunayn bi xare bi tàmbalee Hunayn la commencé ñu déplacé wu Awtaas gars yi mbir yi tar ñu daw ñi ci rëcc daw dem Taif seen dëkk yonent mi alayhi salaatu fekk leen fa daal di leen assiégé voilà léegi leer na <laughs> léegi nit ñu kon mooy kon gis nañ bon de façon léegi gis nañ affaire bi nan lay mujjee <laughs> bon léegi nag kon bi ñu agsee Awtaas moo borom boroom boroom boroom mawaa eh, sharxul mawaahib al imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi mu bi muy def shara parce def commentaire eh, imaam téereb imaam al-Qastallaani bi rahmatullah alayhi mu al mawaahib al-ladunniya moom bi muy wax ci ghazwatu Hunayn eh, imaam az-Zurqaani mu ne bokk na ci niñ koy woowe watu sama aydan kama fi rawdi wa ghayri ghazwatu Awtaas mu ne xare bii nii di Hunayn fekk mu doon commenté fii imaam al-Qastallaani di tudde rahmatullah alayhi ghazwatu Hunayn mu ne moom imaam az-Zurqaani bii ginnaaw bi mu tuddeen dañ koy woowe Hunayn dañ koy woowe waaye mu ne dañ koy woowe tamit Awtaas kama raw rawd comme lim ne ar-rawd lan mooy rawd ban téere la bokk na ci téere yi siira yi nga xam ne dañ koy dañ ko fi tudd si peut naa la naa la may leen parce que dañoo yàgg ci masala yi ñuy jàng ci ghazwatu ghazwatul fath fathu Makka amaana bon même loolu c'est pas une raison quoi valable c'est pas une raison valable li ñu jàngoon bu yàggul ngay fàtte yooyu mais moi comme bon léegi ne lool naa la ko nangul quoi <laughs> parce que dañoo yàgg fee ñu ngi woon ci masala yeeg waaw bii di lii lii nii lii ñii lii te buñ nee ci fiqh ñi ñuy gën dégg mooy dañ naan xanafiya yi maalikee yi shafi'iyya yi xanaabila yi loolu la ñu ëpp lu ñuy dégg mooy <laughs> doo dégg nga naan la <laughs> imam ibn Sa'd foofu doo leen fa dégg lu dul ñu naan xadiis boo xam ne ci lañ tegtaloon imaam ibn Isaaq moo ko moo ko soloo <laughs> wala yu mel noonu waaw mais euh, bokkul ak lii mooy euh, lool moo tax dinaa la may affaire boobu quoi je te le may que léegi mooy euh, que ne yow amaana nga fàtte ar nga fàtte. ar-rawd muy ar mooy ban kon ar-rawdul unuf ar unuf kan moo ko bind espagnol la woon c'est-à-dire àndalu laa ci jublu voilà fii la dukkoon Andalousie ci Espagne imaam as-Suhayli imaam as-Suhayli ban ngir la bokkoon Maliki la woon al-Maliki rahmatullah alayhi mu ne kon imaam az-Zurqaani mu ne xare bi dañ koy tuddee tamit ar dañ koy tuddee lan hein kamaa comme ni mu nekk fi rawd ci ra rawdul unuf wa ghayri ak yeneen téere yu wuteeg yooyu ghazwatu Awtaas muy xare Awtaas gis nañ imaam ni sax riwaaya am bi ne wax mu ne gaa yi fa lamma nazala ah dégg nga li wax fa lamma nazala bi Awtaas istamaa ijtamaa ilayhi nnaas ba Maalik ibn Awf dajalee armée yi bi yépp ba agsi bërëb bu naan Awtaas nit ñi daal di koy wër li tax nag ma tudd affaire bi léegi ba xaaruma bu xare bi déplacé wu ba foofu mooy que ni comme que nañ ko léegi ñu wax ko benn yoon Awtaas moo tax da ngay ñi kon ijtamaa ilayhi naas bi mu agsee voilà kon pare nañ ci li kiy waxoon imaam Az-Zurqaani waaw mu ne kon looloo tax mu ne comme dañ koy tuddee kon comme ni mu nekk ci ar-Rawdul Unuf ak yeneen téere ghazwatu Awtaas ghazwatu Awtaas xareb Awtaas mu ne bismi almawdi alladi kaanat fiihi alwaqaatu axira waaw mu ne ndax turu bërëb ba nga xam ne xare bi finalement Hunayn fa lañ mujj déplacé wu xare bi daa tar gaa yi taw ba foofu saway baaw taas waaw fa nga xam ne fa la xare ba mujje après gaa yi am ne <laughs> après sax gaa yi ñenn ñi moom dañoo àbb njool mi ilaa ayna ilaa Taif saay ku xamul foo jëm dellu fa nga jóge woon lu lool la wolof yi wax kadhalika fa'alu allah léegi nag mu ne kon bi mu agsee aw Awtaas nag moom Maalik ibn Awf arme bi yépp dajalam dajalu waaw léegi nag mu ne wa fiihim Durayd ibn Simma mu ne te bokkoon na ci ñoom ñooñu Durayd ibn ibn Simma miñ la tuddaloon waxoon nañ ko début waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci jotaay bee weesu ci lan la ne woon waxoon nañ la woon daa ne woon à mobilité réduite ndax mag la woon mënatul woon boppam lu bari mu ne mais xelam ak xamam gum xam xare expérience am ak jarbu gu mu jarbu expérience gu mu am ci xare moo taxoon ñu daal di koy indi mu ne nag moom fan la ne woon fii shijaarin lahu yuqaadu be mu ngi ne woon ci benn genre c'est pas hawdaj mais dafa niroog moom hawdaj hawdaj walla waaye oh. naaw na mais comme je fàtte beaucoup faut me créer il faut me trouver un kiis yaa ixwaan yaa mashixa ah trouver leen ma kiis ndax may jàpp <laughs> haw daj la woykat ba doon wax ca jaahiliya fàtte naa waaw léegi euh, kii da euh, mooy haw daj en lan mooy haw daj haw dajun haw mooy lan xaw daj ab ab ab genre euh, euh, li muy gën a niru ci worof yi hmm, pour kii mooy genre wëtiir wëtiir xam ngeen wëtiir yi nga xam ne ñooy dañuy nooy ñu def ci ab mooy ci fas bi charrette bi au lieu ñu nekk noonu ñu dindi balankaar yi gaa yi toog comme ni nga koy gisee ci njaari mag euh, ci foofu gaa yi mu nekk kiiwu transport nit ñi di ñi di ci dem ak ñëw déedéet mooy dañ koy day am lu mel ni am néeg ci kaw ci ginnaaw ci kaw charrette bi boo xam ne day nëbbu comme am néeg boo xam ne nag kaw gi day tëju tamit ci lañuy dugal jigéen ñi loolu lañ koy teg ci kaw gëléem yi ak yooyu yépp yooyu arab bi dañ ko doon def gisoon nañ ko Sayyidatu Aïsha ba ñuy gis ci xaadisatul euh, ifki ci lu mel noonu la ne woon après mu génn noo loolu mooy hawdaj kanta shijaar shijaar nag moom du hawdaj dañoo xaw a niroo waaw mais bokkuñ ndax shijaar moom mooy ñoo bokku presque mais sauf que kaw gi dañ koy dindi mooy kaw gi du am benn du am poids du am poiture voilà hada huwa al farqu bayna al hawdaji wa shijaar waaw shijaar nag c'est pas cigare c'est pas cigare <laughs> naa bu ko égyptien doon wax moom fii mën a foog ne cigare la waaw bon comme que du wax cigare cigare danaa chigar waaw bu nee chigar bon ñu xam ne bon au moins <laughs> Ah, mawlaanal Bacha dimbali ma ci moom mooy égyptien man moom xaw ma seen seen dialecte bi xaw ma ko quoi xaw ma cigaar la ñuy walla wala cigar waaye heureusement que si Chine la cigar kon cigar xaw dëj la mbaaram la mu ñuy teg ci kaw charrette bi ci fas wi noonu mais moom ci kaw moom du am toiture contrairement ak xaw dëj foofu ci lu mel noonu nag lañ dugaloon du rey dum na sëmma ndax kilifa la te mag la tamit kilifa la waaw fii shijaarin lahu yuqaadu bi boo xam ne nag ci lañ ko tegoon di ko womman di ko indi ci ngir mu ñëw ci xare bi waxoon nañ la xare taxu koo jóg mu ne fa lamma nazala bi ñu agsee awtaas noonu ba ba Maalik ibn Awf wàcc nit ñi wër ko Durayd ibn Simma ñi ko doon yëkkatil affaire bi di ko teg ko indi ko foofu tamit qaala mu ne moom Durayd ibn Simma bi ayyi waadin antum bi ñu ne mooy comme que dañ doon newoon en mouvement ba taxaw léegi ñépp taxaw mu yëg ne ñépp taxaw nañu moom sax teg nañ ko moom ne day niroo ku silmaxa mu ne mais bi ayyi waadin antum ci man xur ngeen nekk nii qaalu bi Awtaas ñu ne ko ñu ngi Awtaas Awtaas qaala mu ne ni'ma majaalul xayl laa xaznun daris wala sahlun dahis maa lii asma'u rugaa al-ba'iiri wa nuhaaqa al-hamiiri wa bukaa'a as-saghiiri wa yu'aara ash-shaa'i gaa yi nag dañu déggoon seen làkk de la ilaha illa allah ñu déggoon ñu déggoon kàllaama ak la lañu mu ne ñu teg ko ñoon mu ne leen ban xur lañ nekk ñu ne ko Awtaas bul fàtte ba léegi ñu ngi li waral xare Hunayn xare Hawaazin waa Hawaazin waajal nañu bay ñëw ci yoon bi agsi nañ fi nga xam ne mooy aw Awtaas ba léegi waxuñu yëfu jullit ñi tuddaguñ leen radiyallahu anhu dinañ ci ñëw mais lii mooy njëkk ndax yonent mi alayhi salaam nan la koy yëge que ni gars yi koy waajal ba pare na loolu dinañ ko gis ci biir lay di insha allah wala rek ci biir di ñëw léegi Maalik ibn Awf ko ci bokk euh, Durayd ibn Simma biñ ko nee fii de mooy Awtaas mu ne ëskay waaw fi nga xam ne fi la fas yi taxaw fi nga xam ne mooy fii ñu nekkagul nii skay fii fi ñu dox ba si nii terrain bi c'est bien waaw fii c'est bien waaw pour xare fii baax na ndax fii kat laa xasnun doris kawewul waaw kawewul ba pare kawewul te amul ay xeer yoo xam ne dañoo ñaw ndax xeer yu ñaw ci xare foofu wóorul sa fas yi nga yor rek mën nañ ci gaañoog sa gëléen yi waxatuma laaj ñi nga xam ne les bu doon tey yi fantasin les fantassins waaw les tirailleurs <laughs> bu doon tax guerre mondiale bi gars nga xam ne ñoom ñoom ñooy dox rumaat yi du baax ki ñoom mu ne nag c'est bien cette cette place là fi ñu taxaw nii waaw parce kawewul ndax di xeex foo xam ne yow bu dee dafa dafa kawe sax nga nekk ci kaw tiim nit ñi c'est mais bu dee foo xam ne genre mbartal la am mbartal mooy ab pente ab descente boo xam ne boo moytuwul gis nga bés bu waajimee kii ba ngay ba nga naan dërëb boo defee faux pas ci suuf nga jëm mu ne nag lii nag kawewul tuuti kawewul ba taxaw ci di jafe waaye it amul ay xeer yu ñaw loolu mooy laa xaznun doris mu ne walaa sëhlun dahis walaa sëhlun dahis te fii li tax ma ne baax na man Durayd ibn Simma commencé na wane xalaat xam-xamam ci xaw xare de mu ne walaa sëhlun dahis te fii nii du loo xam ne dafa nooy suuf su nooy la soo xam ne boo mooywul fas wu ci jéggi jéggi tànkam yi xawaa yi ñooy ñooy suux ci biir loo xam nga loolu wóorul ci déplacement wu koy xare yor fas te yow fas fi mu taxaw pour mu bouger fi difficilement lay bouger loolu boo mayul yow tey nga am problème doo man di def mi kar ak mi far bi imru doon wax doo ko man di song ak replier ko songat yow bu dee sa fas yi fu mu tege tànkam surux loolu du baax mu ne wala kon sahalun dahis nekk lu nooy nepp nekk suuf su nooy léegi nag bi mu waxee lool kon mooy gis nga ah wax na leen lu baax bi ñu taxawee fii mu ne leen fii de baax na parce que lii wëkk lii léegi après sauf que dafa dégg lu ko jaaxal mu ne mais mu dégg ndax lépp nee na tekk léegi mu dégg ay so ay ay baat ay baat mooy ni kii kii silma jamono ji ndax ah, dafa mage mu ne maa li asma'u rugaa al-ba'iri wa nuhaaq al-hamiri wa bukaa as-saghiri wa yu'aar ash mais mu ne leen nag après loolu bi mu leen waxee lu positif liñ def fi ñu taxaw mu leen mais lan moo tax may déglu ma dégg hein géléem yi géléem yi nu muy ni muy def géléem ni muy def baat bi mooy son bi jóge ci baat bi xam nga bu dee fas wolof géléem dama koo fàttee <laughs> sëy naa cheikh bu ne woon dimbali ma waaye euh, fàtte naa géléem son bi muy génne nan la tudd xam nga bu dee français dañ naan le chat miaule waaw l'éléphant yi fàtte naa nuñ koy waxati ci français waaw parce que dóor yooyu du moo yooyu utiliser tout le temps waa après da koy fàtte surtout bu dee man wax naa leen kiis mi dama koo soxlaa <laughs> léegi euh, mooy euh, euh, dañ naan chat bi day miaule mooy day ñeew xaj bi day mbëw le chien aboie loolu nag géléem ni muy def loolu la ne man lan moo tax ma dégg baatu géléem wanu xaaqal xamiiri ma dégg ŋaaxu ŋaaxu mbaam yi mbaam sëf yi aan lan moo tax ma dégg ŋaax xam nga mbaam noonu lay def waaw dimb rek dégg naa mbaam mu ko def ndeysaan <laughs> yan doon nag Cheikhul Munir maa ngi ko dégg dimb rek ci àll bi ndeysaan naan ko hë loolu de mbaama moom ci àllub lion bi fële ca kaw ma ko lii de moom mbaa loolu de mbaama moom ŋaax ngëx ngëx yooyu moom kii moom baabam naan mooma ne waaw waaw akbar wabukaa saxiiri ana lan moo tax ma dégg tamit li nga xamante ni mooy jooyi xale yi lan moo tax ma dégg ay xale di jooy ay xale lan lañuy def ci toolu xale ba ma dégg ñuy jooy te xam nga xare en général doo ci yóbbu mbaam parce que mbaam dafa desee gaaw Eh, loo xam ne dangaa war di song di replier wu di kii boo yoree loo xam ne sur eh, yal na bu la noon yi démmal si mbaam bi siisu nag ne du jóge fi nga nga dóor ba sonn noon yi agsi mano non ko <laughs> moom da bàyyi ko fa daal di àbb njool mi te dañ lay dab <laughs> surtout lu ko gën a jaaxal mu ne wa bu ka af mais jooyu xale yi lu ñuy def fii pourquoi may dégg ay jooyi xale fii ci mais toolu xare mais xanaa jëmuñ ci xare xale yi lu ñuy jooy wayu arasha i waa manit li ma ci leneen lu ma jaaxal it mais mais xare yi mbee lu tax ma dégg leen fi bëy yi mbee gi lu tax ma dégg ko fii lan moo tax mbee yeeg yooyu yépp nekk fi bu indi ni nag lu lu tax may génn yooyu yëpp fii lu mais kii chat yi mooy xar yi <laughs> seen mbéegi la dégg mais lu ñu fiy def mooy jur ji xaalu gaa yi ne ko yii nee yépp nag nga fi wax nga fi laajte yow Durayd ibn Summa saaqa Maalik ibn Awf ma'a an amwaalahum wa nisaa'ahum wa abnaa'ahum man ko nag c'est que nag suñu njiit bi la quoi Maalik ibn Awf moom moo conduire ne nit ñi ne ñu indi de toute façon lii moom du ko def waa Ghatafan Ghatafan moom allié kese añ waaw mooy c'est sûr que waa Hawazin ñi nga xam ne moo leen jiite moom ñooñu lay def noonu ne leen génn leen ndax ñooñu la am ci ñoom emprise ñeneen nit ay allié kese añ ils n'ont rien ñu lan leen jëli leen seen alal ya fële ca Ghatafaan ngeen indi ko non non non xam nga ne Ghatafaan moom newuñ ci yooyu mais c'est mbokkam yi Durayd ibn Summa Summa mi bokk ci waa Jusam sax yëguloon mbir mi moom après la bi ñëwee dégg leen lii biñ taxawee Awtaas mu ne mais lu tax lii yëpp ma koy dégg ñu ne ko saaqa Maalik ibn Awf ma'a an-naasi amwaalahum wa nisaa'ahum wa abnaa'ahum ñoo ko waay Maalik ibn Awf suñu njiit moo wax nañu indiwaale nañu conduire indiwaale suñu alal yi suñu soxna yi ak suñu doom yi moo tax ngay dégg lii lépp xaala du rey di ne ayna Maalik ana Maalik ndax moom gisul dafa silmax xaalu hada Maalik ñu ne ko Maalik a ngii de soriwul mu ngi lay dégg soriwul soriwul bon dégg ko mais soriwul ñu ne ko ñu mu nga nee wa du'iya la ñu woo Malik ne ko ah góor gi duray di de góor gi Durayd ibn Simma moo la soxla woon ñu woowal ko ko mu agsi mu ne ko yaa Maaliku ah xool dañ dama fàttale aaya ba ndeysaan yoo triste waa safara suñu boroom di nettali buñ nee safara wal iyaadu billah a'aadana allahu minan naar ñu dem mbir yi tara tara tara tara tar ba metti lool ñu naan yaa maaliku yow maalik ñaanal sa boroom mu daldi ñuy rey benn yoon bopp waaw mbir yi tar na souffrance bi ñuy souffrir biir safara metti na yii xeetit mbugal masuñu koo xalaat suñu xel masu koo xalaat daanaka du mënuñu koo supporter kon nag Maalik mooy xaasinu naari mooy le gardien de l'enfer ñu ne ko yow Maalik ñaanal ñu sa borom bopp mu daal li ñuy faat waay mu ne leen kenn du leen faat innakum ma mu ne yéen maakisuun innakum maakithun yéen da ngeen fii sax yéen so walla iyaadu billaah loolu nag mooy yéeféer piir parce que jullit bu duggee safara lu mu fa yàgg yàgg day génn ndax safaraay jullit yi day jeex safaraay yéeféer moorul jeex waaw walla waaw yaa maaliku bopp la ma lii di fàttali léegi du rey di ne ko mais yaa maaliku innaka qad asbaxta ra'iisa qawmik wa inna haadaa yawmun kaa'inun lahu maa ba'dahu min al-ayyaam maa lii asma'u rughaa'a al-ba'iir wa nuhaaqa al-hamiir wa bukaa'a as-saghiir wa yu'aaraa ash-shaah Maalik ñëw ibn Awf njiitu waa Hawaazin ba pare moo jiite armée bi li ngay gisee ñu naan le général Eisenhower Eisenhower la ñuy wax waaja président boobu la Eisenhower man moom anglais wo ngeen jéggal ma <laughs> sëñ mbay <laughs> sëñ mbay fële ca Cincinnati ngeen jéggal ñu <laughs> suñu suñuy suñuy kàllaamay làngale moom dangay waaru général boobu daal ab mujj na nekk président te guerre mondiale bi mu jiite woon yenn armée yi armée coalisée yi contre nazi yeeg allemand yi léegi mooy euh, le fekk xam nga moom le fekk mu jiite allié yi mooy est-ce que mooy allié yi ñam ñoo ci newoon français yi euh, euh, ñeneen anglais yeeg ñoom mais ki leen jiite américain ak américain yi ñu ngi ci woon ci biir mais cela ne veut pas dire que euh que ne voilà moo leen jiite léegi ñoom. mooy mooy ordre yi moo koy joxe ndax dañuy dëppoo ne moom mooy jiite mbir mi Maalik ibn Awf nag noonu la meloon ci mbir du eh, Durayd ne ko yaa Maalik e eh, yow Maalik innaka yow de qad asbaxta raisa qawmik mujj nga nekk jiitu sa ñoñ waaw ndax Maalik c'est jeune la woon boo xam ne ay trentaine la amoon waaw mu ne ko léegi ndax yii moom mooy affaire ndax tribu yooyu c'était bien calé moo boo ci bëggee xam dara xoolal liy xew ci pays arabes yi yi nga xam ne ay buur a fa ne lool kese la wala suñu xilaafa yi nekk Sénégal c'est pareil mooy kii faatu keneen kii du ki koy doon dañ koy xam lool la rek mooy ki gën mag moo fiy ne Malik nag ah moo mujj nekk foofu mooy ci kër googu nga xam ne ñooy jiit yi moom moo bujj jiite waa Hawazin ba pare en plus mu nekk le général chef des alliés parce que Hawazin génnewuñu seen bopp kese wax nañ la ni ñuy mobiliser yépp léegi mu ne ko yow de yow Malik mujj nga nekk njiitu say ñooñ mu ne ko te bis bii nii wa inna hadha yawmun ka'in alhamdulilah kaa'inun lahu ma ba'da ma ba'dahu min al ayyam mu ko te gis nga bés bi mooy définir bés yi ñëw ci kanam loolu mooy lan gis nga xare bii ñu jëm xale xare bii ñu ñëw le sort Hawazin ci la ci la tegu na ah. wa inna hadha yawmun gis nga bés bii xare bii kaa'inun lahu ma ba'dahu min al ayyaam gis nga nekkuk bés yële di ñëw futur Hawazin tey lay ça se joue aujourd'hui xare bii ci le futur Hawazin di dal di jouer wu c'est le sort de Hawazin qui est en jeu léegi nag te yaa leen jiite man nag Maalik ibn Awf ci waa Jusam laa bokk waaye dama lay dama lay laayi biir te tamit samay ñoñ dañ fay ñëw ci xare bi li ma lay wax nag yow euh, mooy <laughs> conseil yi li taxoon njëndi ko fi li ma lay wax nag yow Malik waa lan moo tax Mali asma'u ru'a ru'a al-ba'ir mais lan moo tax ma dégg fii euh, jur ji di mbee mbeewu xar yeeg ñoom bëy yeeg yooyu lan moo tax ma dégg fi seen baat yi wa nuhaaq alxamiir mbaam yi lu ñu fiy def lu tax ma dégg seen baat fii wa bukaa as ak jooyu ñi nga xam ne ñooy xale yi wa yu'aar ash-shaa'i ak li nga non ruwaal yi ak wa ak mbeewu xar yi lan moo tax ma dégg fii yépp surtout xale yi jooy lu ñu fiy def a ah, Maalik qaala suqtu ma'a an-naasi abnaahum wa nisaahum wa amwaalahum Maalik ne ko yaa Durayd xanaa yëgoo ne man maa conduire ànd ak ne nit ñi nañu génn ak seen doom yi seen jigéen yi seen soxna yi ak seen alal yi loolu laa décidé xaala Durayd ne ko walima waa lu tax nga décidé loolu lu tax nga bëgg lool nga nga def loolu lu tax quelle la raison ba nga bëgg ñu ñëm ñu génn mu ne ko aratu Malik ibn Awf le chef de de l'armée de Hawazin mu ne dama bëgg an aj'ala xalfa kulli rajulin ahlahu wa maalahu li yuqaatila anhum mu ne ko man li tax ma def lool du rëy de mooy damaa nam bëgg teg derrière chaque soldat chaque xarekat ma jël sa njaboot sa alal ma teg la sa gannaaw mooy ñoom ñi nga dégg ñuy jooy ak ci ginnaaw la ñuy nekk bu xare bi tàmbalee ku nekk nag ginnaaw sa jëkkër ak say góor ak sa sa sa sa lan li na anhum ndax buñ xamee ne bés buñ leen gañee ñoom buñ leen rayee gaa yi dañ leen di jéggi julli ñi dañ leen di jéggi jëm ci seen alal yi nangu ko jàpp seen njaboot yi def leen ay jàpp képp ku xam loolu nag yow moom di nga ma sa loo am ci njàmbaar biñ ko def keroog te daw kenn du daw looloo tax man Maalik ibn Awf yaa Durayd ma daal di def li est-ce que ça a convaincu Durayd est-ce lii lii convaincre na Durayd ibn Simma ak lan la ko tontu ginnaaw bi ko Maalik ibn fu waxee raison yi tax mu def loolu ngir kenn du daw kenn du daw ndax ku fi daw xam nga ne boo dawee sa njawoot la gaa yi jàpp ak sa alal lañuy nangu te boobu jom daa am lu muy tekki ci biir nit ñi moo tax ma def loolu léegi lan mooy réponse du rayit ak nan la mbir yi mujje seen discussion entre ñoom ak ginnaaw loolu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 walhamdulillahi rabbil alamin